a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah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 di xajjatul balaagi waaye di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy aju yonent bi sallallahu alayhi wa ci sunu jotaay bi weesu ñu ngi woon ci Zul Xulayfa muy fi nga xam ne fa la aleyhi salaatu daldi njëkk dal bi mu génnee di dem Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman li xajje ngir ajam gi foofu la njëkk dal foofale am na ay xew-xew yu ñu fa gisoon comme ni ñu ko tudde woon walillahi alhamdu wal minna gis nañ ne mu nga fa agsi waxtu tàkkusaan fa la ko jullee ci bésu samedi bi nga xam ne moom la génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu mu daldi dem fi nga xamante ne mooy Zul Xulayfa ginnaaw bi mu jullee tisbaar ñeenti ràkk Medina mu ñëw fa dal daldi fay julli ñaari ràkkaay tàkkusaan ginnaaw loolu moom aleyhi salaatu wassalaam ci guddi googule am na yu fa xew fa la jullee timis julli fa gee fa fanaan ca suba ga mu julli fajar fala la jullee tisbaar waaye côté boobu ak seeguñu ci ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañ ne wër na ci soxnaan yi te sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu anhuma xamal nañu ne te ki nga xam ne mooy mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yëgal nañu ne moo ko parfum keroog bi nga xamante ne nii ci la lool am mu wër ci soxnaam yi kon eh, wax nañ la loolu noonu parfum woon naa waat na la juste bi nga xamante ne nii ci lay commencer ajam bi comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala moo am ci xew-xew yi nga xam ne ñoo fa xewoon mooy juddug seydina Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma tey ñu waroon gis tarjamaay seydina muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhuma tax ñu war koo gis mooy keroog la fa juddu ca Dul Xulayfa comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah wal xadiisu inda al imaamu Muslim ibn al Xajjaaj al Qushayri an Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xamante ne nii fa xaraj mooy biñ ànd yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatta bari ñuy dëkk dëkke bërëb bi ñu naan Zul Xulayfa mu ne fa waladat Asmaa'u bint mu wasin muy Asmaa bint Umays Muhammad ibn Abi Bakr di na Muhammad ibn Abi Bakr fa arsalat ila rasulillah mu daldi digal yónni ci yonent bi alayhi salaam ba niñ ko gisoon moom jotuñu woon a xam mooy kan tuddoon nañ ko fi nag waaye di nga xam di nga fàttaliku loolu léegi moo doon Muhammad Seydina Muhammad la tuddoon Ibn Abi Bakr as-Siddiq Ibn Abi Bakr as-Siddiq muy doomi Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an Ibn Abi Quhafa di doomi abu quxaafa di uthman at-taymiyu bokk ci waa banu taym ci waa quraysh al-qurashi eh, bokk ci waa quraysh seydna muhammad ibn abi bakr moom bokk na ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ci jeexitalu dundug yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lañ gane àddina ci lañ juddu ndax ak juddoom comme ni ko xadiis bi nettalee mooy xadiisu seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma ci bunt bi nga xam ne moom la suraax def ci kitaabu alxaj bu imaam imaam muslim ibn alxajjaaj ci saxiixam bi baabu xajjati nabii sallallahu alayhi wa sallam bunt bi nga xam ne moom la tudde ne mooy décrire ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jaabir nettali woon ko Seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii muy abu jaafar al baqir seydna muhammad ibn ali ibn al xusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma seydna an il jamii seydna jaabir doon ko nettali ginnaaw moom bi mu ko laajee ñu def délégation ñëw kër seydna jaabir seetsi ko te moom délégation bi ñëw moo ci gënoon nekk ndaw mu daal di laaj ne ko axbirni an xajjati rasulillah mu ne ko damaa bëgg nga ah nga nettali ma ci xajug ajug sama mu yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam di maam ci moom ndax moo jur saydatu Fatima mi nga xam ne mooy maamu Abu Jaafar seydna Abu Jaafar di bàyyi Jaafar Saadiq menn sëriñu imaamu Maalik bu si boobale ah. baayam moo doon abu jaafar al baqir moo nettali xadiis bi moom ci moom la ko moom moo ko jële ci seydina jaabir ibn abdillah seydina jaabir ibn abdillah mu ne dañoo toog ko neuf yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu bi mu nekkee Medina bi mu gàddaayee toog ne neuf yoo xam ne aju ginnaaw bi mu digle yëgle ci biir nit ñi kenn day aj ci dixième année bi nit ñu bari daal di ñëw Medina sul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam seydina jaabir nee ñu génn ñu daal di génn mbooloo mi ñëw yépp nag lenn benn objectif rek lañ amoon mooy roy yonent mi aleyhi salaatu wassalaam xool nan lay def ci aj gi ñu def ni moom nee na bi ñu génnee ba agsi fa xarajna maahu xatta atayna zal xulayfa ñu génn ba ni ñuy agsee bërëb biñ naan zal xulayfa mu ne fa waladat asmaau bintu umays Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Asmaa Seydatuna Asmaa bint Umaysin di doomi Umays daal Abi Bakr eh, ndax voilà loolu mooy yaayam kon mooy kan Asmaa mais Asmaa bii bokkul ak Asmaa bi nga xam ne mooy magam ndax moom mii am na mag bu tudd Asmaa muy doomu aw Seydina Abu Bakar bi mag ju jigéen ji muy Sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr bokkul ak Seydina Abu Bakar am na doom ju tudd Asma am na soxna su tudd Asma waaw Asma bint Abi Bakr muy magu Sayyidatuna Aïsha boobu gisoon nañ ay mbiram di yaayu Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami' waaye Asma bii gisoon nañu ko te gisoon nañ ay mbiram ci nisaa'un xawla rasuuli sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidatu asma bint umays al bahriya al bahriya mi nga xam ne moom demoon na Éthiopie fa la jóge woon daal di ñëw dëgmal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ànd ak boroom këram di seydina jaafar ibn abi taalib nga ne ay yow sànk yaa woon seydina abu bakar moo doon boroom këram ñu ne la waaw c'est que sayyidatu asma sayyidat Asma bint Umays seydina Jaafar ibn Abi Taalib moo ne woon jëkkëram moo ne woon boroom këram ah léegi nag bi nga xam ne ndax ñoom ñoo àndoon gàddaay ngir rawali seen diine waaw ngir rawali seen diine ñu jóge Makkatal Mukarrama ca jamonoy gàddaay ba bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Yonent bi alayhi salaatu waxoon ne pour ñu dem Éthiopie ne leen inna bil habashati malika laa yuzlamu indahu ahad mu ne Éthiopie am na fa benn Abyssinie am na fa buur boo xam ne du tooñ kenn fa moom bi nga xam ne ci la mbugalu waa Makka yi tare ci seen kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di leen wax loolu le ci la ñu demee woon ñi bokk na ci ñi demoon Seydina comme niñ ko gisoon Seydina Jaafar ak soxnaam sii di saydatu asma bintu umaysin albahriya radiyallahu anha bi mu demee nag am na fa am na ak moom ay ay bant foofale ba ñu ñibbisee ci jamonoy xaybar ñëw fekk yonent mi aleyhi salatu wasalaam ñu jóge fële ca Éthiopie ñëw xaybar ci bi nga xam ne ci la doon xareet yahuud yi foofale ca xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee Seydina Az-Zubayr euh, Seydina Jaafar benn Abi Taalib ne woon grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa kontaan daal di jóg daal di koy fë foon ci diggante ba bët yi ba pare ne man laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa adri man de xawma bi ayyihima ana afrah ana ban ci ñaari nouvelle yii ma dikkal moom laa war a gën a bëggee mbégte yii muy lan bi xuf bi bi fatxi Xaybar est damaa war a gën mbigte mbégte wu rëy yi ci ubbi tatab yahuud yi nga xam ne noon yu mag yi nga xam ne buur yàlla def na xan makkananallah buur yàlla daal dinañu jàppandal noon mu toll yahuud yi Ah? nangu seen tata yi ba ñu nangu def trêve ci moo moo ñu dëkkal leen fi ne leen léegi moomu ngeen fi mais nag da ngeen fay nekk di liggéey léegi ñu def ko cinquante cinquante te heure bu ñu neexee ñu jële leen fi loolu muy xéewal gu rëy rëy rëy mu ne man xaw ma ci est-ce que ci boobu laay bëgg wala boog damay bëgg ci dëgmal bi nga xam ne moom la sama mbokk mii ci lislaam sama waaye di mbokk tamit ci wàllu dereetam muy Seydina Jaafar mii sama mbokk mii waaye waaye xaw ma ñaar yooyu ban laa ci bég bi fatxi xaybar am bi quduumi jaafar wala ci dégmaluk seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anil jamii kon bi mu demee noonu bi mu bi mu demee noonu kon ñoom ci la ñu moom ci septième année bi jamonoy xaybar lañ ñëw te gisoon nañ nettaleem moom sayyidatu Asma bi moom la Seydina Omar ba mu ñëwee ah mu jóge fële ñëw di seet si xaritam sayyidatu Hafsa di doomu Seydina Omar euh, di soxnaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ñëw di ko seet si kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Omar fekk ko ñëw fa ne kii kan la mu ne ko kii mooy Asma mu ne ko ah al bahriya mooy di jóge ci géej ga mooy ci ndax géej lañ doon jël pour ñëw Medina ah pour jóge Éthiopie ba foofu da jël géej. léegi nag après ca la Seydina Omar ne woon moom raw nañ leen ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñoom ñu ngi woon fële ñu léegi mu meroon dem wax ko moom ba ni histoire bi jeex moom nag Seydina Jaafar bi nga xam ne ci la faatu ci jamono yooyu euh, Mu'ta mooy jayshul umara bul fàtte hein jayshul umara ku ko dirigé woon kan moo jiite woon jayshul umara moo doon Seydina Zayd ibn Haarisa ah ginnaaw Seydina Zayd ibn Haarisa ki nga xamante ne Seydina Jaafar mii ah après euh, ndax Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil mawla rasulillah moo ko jëkk a jiite yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bu ñu ko faatee na Seydina Jaafar jël bu ñu ko faatee Seydina Abdallah ibn Rawaaha waaye ñoom ñépp lañ faat bi mu faatoo nag euh, après que le Seydina Abu Bakr daal di denc Sayyidatu Asmaa bi nekkoon soxnaay Seydina Jaafar loolu moo tax ah kon collègue yi leer na te lii xamoon nañu ko loolu moom daa foog bokk ci yi nga xam ne yàgg nañ ko souligner hein kon mooy kon dañuy gis te waxoon nañ la moom Seydina Sayyidatu Asma bii même ginnaaw Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ki nga xam ne moo koy denc mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu di rakk ci Seydina Jaafar moo koy mujj denc finalement hein kon moom Seydina ki nga xam ne mooy Asma bint Umays mi nga xam ne mooy yaayu Seydina Muhammad bi ibnu Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu taala anhuma kon koo koy yaayam ah, eh, cell teem moom Sayyidatu Asma du lu ñuy waxati bint Umays bi mu ko juree nag keroog ci Dul Xulayfa toogul rek doom de comme ñun rek ni ñuy def naa bon yaakaar naa ne lii la déedéet Seydina Jaabir nee na ibn Abdillah fa arsalat ila rasulillah fa arsalat mu daal di yónni ndaw ila rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama kayfa asna mu ne yonent mi alei satu salaam ana lan laay def ana lan laay def mooy ana lan lay def parce que dafa jóge ak kon ñu gis ne moom ndekete sayyidatu Asma moom bi muy dem di topp yonent ma lay sarsam di yi dafa ëmboon ba nekk ci ses derniers instants yi nga xam ne pour mu ngir mu wasin mais teewuloon parce que dañoo génn samedi biñ génn samedi lañ génn Medina ah samedi lañ génn Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ñu génnee ba ñu demee dañu dañu fa génn samedi agsi fa samedi ca suba ga mu jur mu mu mu mu daal di mu daal di léegi nag mu yónnee kon nga gis xoolal <laughs> yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ab ab euh, euh, matu ni mu na ni mu mettee ëmb ni mu mettee hein ëmb ba nekk ci sa ci sa mois yu mujj daanaka ci sa fan bu mujj ñu ne nañ leen génn ci bi aleyhi salaatu salaam a ngi dem nga topp ci loolu loolu loolu loolu loolu c'est pas donné à à n'importe qui de loolu du n'importe qui yoo ko man saxaaba yi radiyallahu anhum nag noonu la woon ñoom bu yonent bi aleyhi salaatu salaam wootee non amul bon man am naa ngànt xam nga Sayyidul Asma amoon na koo xam ne dafa mu ngi nekk na en état ba dañoo génn rek mu mujjur doom ci yoon bi kooku amul woon ngànt loo xam ne danaan du ma dem bu dee ne ñooñu ñoo dul ut yaakaar nga ne keneen ci ñoom muy ut ngànt moo tax li Jaabir ne fa qadimal madinata basharun kasiir mbooloo mu baree baree baree baree baree bari daal di ñëw yonent ci ci Medina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya'mal mithla amali nee na mbooloo mu bari mooy gaa yi mooy li ñu waxoon gaa yi defu ñoon saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom masuñoo nekk ñoo xam ne bu yonent ma lay saar saab wootee ñu naan bon eh, loolu de ñu naan loolu de ñu naan loolu de bon am nañu fa ne quoi ñoom dinañu ko doxe wala bon nañ bàyyi rek xam naa de façon leer ma ma ne moom Seydina Omar dina ko fekk seydna ñoom seydna abu bakar seydna omar seydna uthman seydna abdurrahman seydna ali ñoom moom nañ fekk nañ bàyyi rek bañ dem ba ñëw ñu ñëw laaj yeen ñu kontal ñu rendu kenn du def ñéppay ñëw xattaa ñi nga xam ne sax seenu ëmb dafa sori comme nii même bu dee ñii ñoo doon ñoo ñoom ba ñoo utul ngànt di ñëw bay jur doom ci yoon bi kan nga bi nga xalaat keneen moo am na ci yenn riwaay yu ne ñépp ñëw gaa yi képp koo xamante ni am nga loo war ñëw nga ku amul loo war sax ñëw nga ngir dox Allah yow imagine nga dox Makka Makka ba Medina gaa yi nga xam ne ñun suñu jamono léegi gaa yi ñooy jóge Makka ñooy jóge Makka dem ñoo jóge Makka ñoo Medina di dem Makka dugg ci ay bus yu ñu climatisé dugg ci ay bus yu ñu climatisé te ñu jóge mbir seen sedd lool ñuy kaas parce que añ yu naay wala añ yu leen jox ñuy kaas wala naan mbir mi dafa tàng waaye il fait très vraiment ça c'est invivable imagine nga ñoo xam ne ñenn ñi ñenn ñi dañ doon ñoom seenu aj euh, dañuy fas yéenee dox ah, waaw dañuy fas yéenee dox ñépp ñëw ku amul loo xam ne tax na ba manoo dem nga feebara feebar ba manoo ba loof ñooñooru loon dem moo tax mbooloo mu bari nañ woon keroog fatuma xajjatul euh, wadaa kon sayyidatu Asma malgré ci état boobu la ne woon ñëw na Allahu akbar Allahu akbar lii mooy doxal l'islam ah. ay sacrifice la ay sacrifice la ay sacrifice la am na ñoo xam ne seenu ut xam-xam moom ba ñu ëmbee lañ am na xam ne jàmbaaroon nañ lool waaye ba ñu ëmbee lañu baax dootuñ teew te dootuñu déglu mbir ya c'est ça parce que teew dafa am teew am bi gën moom mooy nefa mais bu dee boobu antuwul au moins ngay suivre mbir à distance wala boobu la ci dara naw mais zéro lan nag ngay xalaat ci ñi nga xamante ne nii ñoom li leen di teree jaamu yàlla mooy ay programme ñu tëralal ay moo na ñoo war a dem cinéma wala ñooñu mooy ñi gën ñi gën a yées ci côté boobu wala bon yaa match é eh, le match d'aujourd'hui oh oh oh loolooy tax ñu teree jaam moo leen tax ñu fàtt ay julli wala am na làmb ji ñooñu ñooñu ñi gën ñi gën doyadi mais nag am na ñeneen ñoo xam ne li leen teree jaamu yàlla ñoom dañu foog ne ñu ngi ci ci lu baax dañoo foog ne ñoom ñu ngi suñu cérémonie bii nga xam ne moom lañ organiser sëriñ bi tax ba gaay yi duñ julli wala duñ julli waxtu wala ñu bàyyi ba waxtu wi weesu te kenn du julli wala ku amul fulla doo julli xam nga kooku kenn moom pour moom mu ngi ci lu baax parce que pour moom gàmmu gii mu ne wala cant gii mu ne te tamit di doxal mbiru sëriñ bi pour moom loolu lu kawe la ñoo ñoo gën a wow xam nga ñee sax. ñi njëkk wax sànq da xam ne ñii moom dañoo waru mu jeex waaye imaginer ñi nga xamante ni ñoom dañu jàpp ne ñu ngi ci dara ba tax lii nekk farata ci ñoom ñu bakku waaw mooy loolu koo ci kii rek am ñoo xam ne bu ñu amee invita invitation bu ñu amee invitation dootuñu de dootuñu utati xam-xam dootuñu jàng dootuñu ñëw dootuñu teew mooy yooyu yëpp gis nga suñu suñu suñu ambition yi ni mu yaafuuse ah yii ambition yu baas moo tax it mënuñoo taxawal lu dul lu baax waaw bu say ambition say himam sa pasteur bu dee amoo ci lenn na dafa wàcc mais lu wàcc rek nga mën a am kon sayyidatu Asma bi mu ñëwee mu jur sayyidna Muhammad ibn Abi waaye toogul ne ah man de kon xam naa moom déedéet dafa laaj dafa yónnee ci yonent bi aleyhi salaam ne ana lan lay def waaw ana lan lay def mu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kayfa asna ne ana yónnee fa ndaw nan laay def mu ne ko irtasili wastadfiri bi thawbin wa ahrimi mu ne irtasili na sangu wastadfiri bi thawbin wa ahrimi mooy nga fexe fi deret di génne na ko na ci def loo xam ne mooy tax du déborder wa mi ginnaaw gi nga daal di armal loolu la digal sayyidatu Asma bintu Umays léegi nag moo tax moom après euh, te yooyu mooy du ko teree def dara lu dul wër kaaba gi bu dee ne moom setul woon parce que euh, moom euh, ci nu fasaa uyi la bokk mooy jigéen yi nga xam ne dañoo wasin ñooñu kenn du leen ne parce que jigéen bu wasin bu dee muy gis deretam euh, kooku mooy du julli du woor waaye it bu dee day ajit du dem ca kaaba ga du ko wër waaye ni muy def mooy dina def li nga xam ne nag moom la aji aj ji di def waaw mooy lii boroom ñii aj li ñuy def dina ko def ba mu des moom du wër kaaba ji léegi parce que parce que amul kii amul mooy amul blaat te yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa waxoon ne wër kaaba gi ak julli la sauf que julli la goo xam ne comme julli la goo xam ne dafa am wax waaw dafa am wax comme que da koo melale julli te julli yonent bi aleyhi salaatu salaam da woon laa yaqbalu llahu salaatan bi geyri tuhuur wala sadaqatan min ghulul yonent bi alei salaatu salaam dane laa yaqbalu llah buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ah non laa yaqbalu parce que ñaari xadis yooyu tout le temps parce que ñaari xadis la yu bokkul benn bi xadis sayna abu hurayra la radiyallahu anhu beneen bi euh, xadis sayna abdallah ibn umar bi nekk ci euh, saxiix imaamu muslim ak sunan al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne laa yaqbalu llaahu buur yàlla du nangu salaatu salaatun bi ghayri wudu bi ghayri tuhur mu ne buur yàlla du nangu benn julli bi ghayri tuhur bu dee ne làpp àndu ca ta amu ca wala sadaqatun waaye du nangu benn loo xamante ne nii benn sarax min ghulul boo xam ne ci wuruj la ko boroom amee bële nag mu ne laa yaqbalu llaahu salaata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda mu ne laa yaqbalu llahu buur yàlla du nangu salaata ahadikum julli kenn ci yéen ida ahdasa bu dee dafa tojal xatta yatawadda mbete mu daldi mu daldi jàpp buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp kon ka dafa dafa ne wër kaaba gi julli la hein loolu moo kon ci la ñuy xamee ne fokk nga laab bala ngay wër kaaba ji te tamit loolu wax sayyidatu Aïsha ne ko isna'i kullama yasna'u al-haaj ghayra annaki laa tatuufi bil bayt ne ko isna'i defal kullama yasna'u al-haaj defal loo xam ne moom la aji ki nga xam ne mooy aj di def ghayra annaki laa annaki laa tatuufi bil bayt defal lépp lu ci nga xam ne mooy aj di def sauf que doo tawaaf te doo wër kamba ji te doo wër kamba ji voilà loolu tamit mooy ki nga xam ne ci ci kii boobu la nekk mooy ci état boobu la nekk mooy ki nga xam ne amul laat kom ndaw si nga xam ne daa gis mbërëgam wala mu fa saa ula comme sayyidatu Asma bint Umays radiyallahu taala wa ardaaha bi nga xamante ne moom mi nag Seydina Muhammad ibn Abi Bakr kon moom mu ngi juddu kon l'an dix l'an ci weeru Dul Qa'da fekk yonent bi alayhi salaam di aji léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la juddu kon moom gis nga yàggul tuuti moom dafa bokk mooy li doo wax ci ci ci début bi dafa bokk ci saxaaba yi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaam daanaka lu néew a néew a néew a néew xam ci mooy mooy ràññewuñu ko mooy xàmmewuñu ko mooy tout tànk lañ moom mii par exemple moom fi mu juddoo ak fi Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam génne àddina xaajul mat at xaajuloo mat at xoola Zul Qa'da la déglul Zul Qa'da la juddu te fee Zul Qa'da la juddu Dul Qa'da lu ci tegu Dul Hijja ah après Dul Hijja Muharram Muharram lu ci tegu Safar Safar lu ci tegu Rabi'ul Awwal yonent ma lay saa saa génn àddina kon mooy cinq mois la def ak moom moom cinq mois moo tax ñu mel nii ci saxaaba yi ñoom bu ñu nettalee xadiis moo tax ci wàllu riwaaye ñoom taabi'i lañu mooy ci wàllu nettali di jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak tey taabi'i mooy koo xamante ne nii taalibe saxaaba yi lañu mais nag ci wàllu maqaama moom saxaaba la parce que gis na yonent bi salaam lu tax parce que yonent bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne dafa mës a judd ci jullit ñi ku mës a am doom ci jullit ñi li nga doon def mooy da ko doon jël daal di koy yóbbul yonent bi alayhi salaam ngir mu defal ko tahnik tudd ko. joxe sax tur bi waaw kon mooy saxaaba yi kon noonu lañ te rawatina seen ki leen jiit seen jiit Seydina Abu Bakar xalaat nga benn yoon mu am doom ju juddu foo xam ne ci ajji lañ jëm mu nekk ak yonent mi alayhi salaam takkoog moom ci fépp moom mu am doom te du ko indil yonent mi alayhi salaam loolu xalaat noo mooy loolu mën na ne mooy ne moo tax de toute façon bokk nañ jataay moo tax moom ci wàllu maqaama maqaama baayam lay yor mooy maqaama nekk saxaaba même bu dee ci waayu nettali bu boobaa kenn du ne waa mooy bu boobaa nag darajaay taabi'i yi la saxaaba boobu du yor waaw moo tax comme ñoom Mahmoud ibn Rabi'a ñoom nag dañu ndax Mahmoud ibn Rabi'a nee man li ma fàttale bu ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy majjatan majjaha fi wajhi ah mu nekkoon ibnu xamsi siniin nee na man la aqaltu min an-nabi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa anam nu si sinin nee na moom man li ma fàttaleku ci yonente mi alayhi salaam benn affaire la mooy benn buusu bu mu buusu woon fekk dafa ñëwoon ci seen seen quartier yi seen koñ après mu war a ñu indil ko ndox muy jàpp ñu indil ko baat mu jël jàpp ba pare jël ndox bi guux ko di guux bi ak xale yi ñëw ci xale yi di foofu ñoom ñaan leen ko di leen ko ëf nee man ci seen xar yi nee na man image boobu keese ak ak mais loolu keese laa fàttali ko ci yonent mi alayhi kooku am na lu nettali kooku am na lu nettali ci yonent mi alayhi salaam te fàttaliku na ko mais ñii dañoo fàttalikuwul dara moo tax ci wàllu nettali hadith kenn du ne ñoom nii mooy seen nettali bu nettalee ne yonent mi alayhi salaam na day nekk loo xam ne mursal la. mooy c'est sûr que am na am na am na dig digle am na koo xam ne ab intermédiaire ku nekk seen diggante yonent bi alayhi salaam loolu c'est clair moo tax ci wàllu woowu mais nag ci wàllu maqaama ñoom saxaaba lañ haddu saxaabi musliman laaqir rasul wa in bila riwayatin anhu wa tuut wa haddu wa wa shartuhu al mawtu ala ad-diin walaw tax xallala riddata wal jinna ra'aw duxulahum mooy ne ni nga xam ne noonu lañuy ñuy ne diw saxaaba la xaddu saxaabi yi niñ koy déxale ak niñ koy natt mooy musliman da ngay jullit boo xam ne laaqir rasul da ngaa dajeek yonent bi alayhi salaatu wa salaam te dajeek moom tut tekkiwul gis ko kese waaw bu ngeen bokkee jataay doy na waaw comme niñ koy gisee ci xajjatul wadaa bi ñu nekk am nañu bari gisuñu ko fenn lañu daje fenn lañu daje mooy lan mooy dañoo daje ajja mais gisuñu ko sax waaw mais ñooñu ay saxaaba lañ mais mu nga woon nekkoon nañu fa kon moom nii ci ñooñu la bokk moo tax ci mooy cinq mois zul qa'da moom man nga koo génne mu zul hijja hmm? muharram safar non mu ne may wax cinq mois quatre mois que zul qa'da bi jeex na zul qa'da zul xijja muharram safar rabiul awwal quatre mois la def ak yonent bi aleyhi salaatu salaam quatre mois même pas mooy moom loolu la def ak yonent bi aleyhi quatre mois moom nag moo tax it même baayam di Seydina Siddiq daanaka xamalu ko lu bari xamalu ko dara sax parce que Seydina Siddiq kon quatre mois après moo nekkoon xalifa moo nekkoon xalifaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa muy Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, te Seydina Abu Bakr xilaafaam dafa gàtt dafa gàtt lool après moom mu génn àddina moo tax moom mii xamul xamalul baayam tamit leen moom kan moo ko yar wax nañ la sànk ne euh, euh, Sayyidatu Asmaa di yaayam bi nga xam ne ci la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mi nekkoon boroom këram ginnaaw Seydina Jaafar génnee àddina bi mu nee xalifa ba génn àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib Abu Turaab Asadullahi al-Ghaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moo ko moo ko denc moo tax moom mii Seydina Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali moo ko yar waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib ah Abu Turaab radiyallahu taala anhu Abul Husayn wal Hasan ah Abu Sibtayn baayu Seydina Hasan ak Al Husayn rayhaanatu rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam moom moom moom moom Seydina Ali moo leen yar moo yar kii moo yar Seydina Muhammad ah ibnu Abi Bakr ah moo tax moo tax moom li ne ci moom naa Ali daanaka moo tax moom moom Seydina Ali a ko defar waaw doomu Seydina Abu Bakar la waaye Seydina Ali a ko yar ndax parce que Seydina Abu Bakar amul jatur yar ko mu génn àddina waaw bi muy génn àddina ràññee defu ko xaaju la ràññee Seydina Ali mi dencoon yaayam moom moo ko yar moom moo ko yar ah, bi nga xamante ne nii ci la xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu loolu lépp mu ngi woon Seydina Ali ibn Abi Taalib bi nga xam ne ci la Sey xilaafu Seydina Ousmane Ibn Affan Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu daldi woon na koy fal fenn. defoon na ko gouverneur defoon na ko gouverneur mu toogal ko ca wàll wa nga xam ne ca wàllu Égypte bokkoon na ña ko moom mii mas na ko fa nekkal moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ah bi nga xamante ni nag ci la fitna yu rëy yi am mooy yi xewoon euh, jamonoy Seydina Usmaan ibn abi af eh, eh, eh, Usmaan ibn Affaan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisawoon ci yaatal ni ñu ko gisawoon wallaahi alhamdu wal minna ci yaatal ci tarjamaam xam nga wallaahi alhamdu wal moo tax fii duñu ci yàgg te leeraloon nañ affaire yi <laughs> yaakaar naa ne leeraloon nañ on avait fait l'essentiel ci wàllu kadaba yeeg waxu kàcc yi nga xam ne ñoo fees waaw te wax naa la ñun bañ ci ba may ba ñuy gis loolu lan laa leen waxoon ñun dañu nekk à l'aise ci affaire yi walilaay xéewalug suñu borom la boo xam ne du man la ko defal mais ñun ñépp la ko defal ñun ñépp la ko defal ba nga xam ne dañuy jàng siiraay yonent mi aleyhi salaatu salaam teg ko ci lu leer du ne rek ñu ngi nettali ay woon nañ leen nettali déedéet parce que dundug yonent bi aleyhi salaam importance moo mooy mooy dundug yi ci boppam mooy ku dundewul ni mu doon dunde yow yàqu nga ku topp loolu mooy ku toppul sunnaam boo deewee yàqu nga mais léegi dund googu nga foog ne dañuy bàyyi rek matrukuuna yeeg du'afa u yéeg ñi nga xam ne seeni wax jaru la dàq ganaar ak ñi nga xamante ne vraiment ñoom da faible mais lu ñu nettali kenn du ko jàpp ñu bàyyi ñooñu la ñuy jàpp ñuy nettali ñu téye naan ay bu baax na mukk kenn du def loolu mukk waaw léegi nag moo tax loolu boo buñ ko defee mooy ku ko jàppe noonu wala ñu jàppe ko noonu bu ñu nag étonné wu après eh, nga dem ci yenn nettali yoo xam ne da ngay obligé ya nga doon sukkandikoo démb di ko nettali même bu dee doo ci sukkandikoo mais di ko nettali waaye yow frontière li nettali lii ba naan waaw lii moo xewoon lii moo xewoon te mu beneen yoon yoonee waaja ko nettali woon nettaliwaat yenn yi nga bëgg a taxaw ne li mu wax nii du dëgg loolu problème la loolu problème la mbir mi nag lenn la mooy mu leeree ca ca début ba que ne ñun daal fii mu ne lu lu daal fii mu ne dañuy segg affaire yi li nga xamante ne daal moo fi mooy li nga xam ne moo moo leer te te wér loolu la lépp nag la nettali mais nag dinañ ne lii moom wéru ba mu leer ci aji dégg gi xam ne lii nii dara wéru ci loolu mu leer nàññ waaye nag du ñu bàyyi rek di wax di dem li nettali naan lii xewoon na dañ naan lii nii nettali nañ ko diwa ko nettali waaye nag li mu nettali li mu nettali daldi wul wér mu leer naññ ñu xam ne lii wérul lu wér ñu ne lii wér na léegi nag bu ko defee ñun bu ñëwee ci nga xamante ne nii comme yu mel nii nettali yi ñu gisoon ja dañuy gis tarjaba Seydina Usman nga xam ne ay ay daanaka ay matrukun kese ay du'afa ci la gaa yi sukkandiku teg ko ci lan. ay moom mu ngi ci tabari te waxoon naa la bari na kuy wax naan tabari tabari boo ko laajee introduction wu taarixu tabari ci boppam liiru ko waaw introduction bi ci boppam. introduction bi ci boppam liiru ko te mu tëbe nag di tëb ni kabri naan ka tabari tabari tabari dara la ko riiru ba ba mooy yow mettre garde mettre yamu mettre mise en garde yamu def defak ak yooyu yépp sa yoon newu ci yow sa yoon newu ci hein mooy sa yoon newu ci yow daal del nettali rek lu extraordinaire del nettali lu extraordinaire loolu rek lañ bëgg <laughs> mais loolu ñun moom ñun moom lool dañ cee amuk vraiment mooy dañ cee mooy dañ cee nekk à l'aise parce que buur yàlla dimbali nañu ba mbir yi dañu koy nettali di ko teg ala bayyi na di def taxriiju ahadis yi lu ci wér ñu ne lii wér na lii wérul ñu ne lii wérul waaw ba ay di ci tibbee yenn njàngale njàngale sax daa la ne mais nag dinañ ko nettali waaw dinañ ko nettali ne lii nag am na ba bu ko defee yow bu mu la surprendre bul toog mukk mu surprendre la nga naan mu way mais lii moom kenn waxuma ko waaye nañ la ko wax waaw dinañu la ko wax waaye nag dara ñun moom li dëgër lañuy lañuy topp ah. waaw lu dëgër lañuy topp lu dëgër lañuy lañuy topp kon nag affaire bi lool la waaw léegi nag ah ndax waa siira moom dañoo bari wuute dañoo bari ay wuute yoo xamante ne nii moom affaire bi boo ko tegee fokk affaire yi leer de fokk mu leer fokk mu leer nga topp nag boo ñëwee bay topp nga jël li nga xamante ne moo leer nañ ci mbir yi nga daal di koy tibb daal di koy jaamoo yàlla mu leer waaw bu ko defee yenn nettali yi nga xam ne du dëgg yi ñuy wax bu agsee nga am nekk à l'aise hein dara du la ci fekk moo xam nga moom la Seydil Haaji Maalik doon wax hein naan bi mu naan man na ala ma sahha tastaqimi waaw <laughs> bi muy wax bunt bi nga xamante ne nii bunt bi nga xam ne ci la doon wax ci euh, wàllu doomu yonent mi alayhi salaatu salaam ay kañ la euh, mooy wuute yu bari yooyu rek ay Seydina Ibrahim comme ni ñu ko gisoon bii passé non yàggul doon yàggul noonu Seydina Ibrahim ibn rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy génn àddina boroom xam-xam yi dañ cee wuti comme ni ñu gisoon bañ doon tudd li nga xam ne moom la Seydina kii euh, al al euh, al imaam Badruddin al Ayni daal di woon tudd dañ ko doon tudd ci wute yeeg yooyu mu naan fii sinnihi fii sinnihi ixtalafu wal xulfu aadatuhum walaazimanna ala ma saxa tastaqim fii sinnihi ci ci ban ban ban at ah ñaata at la am moom Seydina Ibrahim doomu yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy génn àddina ixtalafu boroom xam-xamu siira yi de dañ cee wute wal xulfu aadatuhum mais ñoom nag Seydi Haaji Maalik radiyallahu mu ne mais ñoom nag <laughs> wute mooy seerub aada waaw mooy. daanaka événement bu ñëw gis ñun xam kenn ñu xamal loolu mooy mooy léegi leer na mooy yàgg nañoo gis ne événement bu ñëw gaa duñ ci d'accord événement bu ñëw xataa date yi sax kañ la am sax nga dégg ñii ne la date bii la ñii ne la beneen date la ñii ne lii wa ko waral ñii la leneen la ñii ne kii ñii ne mooy tellement dañoo wute wute wute mais loolu tamit mooy boo demee ci fiq tamit c'est pareil masaa il yi da ngay gis masala yi ni ñoo xam ne noonu la ñuy wutee ci masala yi ah nga gis masalaam daanaka lu dul buur yàlla kenn la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ah mooy ndawu yàlla daanaka li ci des lépp wute la xatta yeen julli ñooy farata rek dafa am wute arkaanul xaj dafa am wute sunanul sunanul salaati dafa am wute sunanul tahaara dafa am wute fardu fardu furuudu tahaara yan farata faratal waat kii al wudu dafa am dafa am wuute mooy daanaka loo dugg lu ne wuute la loolu mais loolu nag yërmande la mais nag bu dee ci wàllu mooy yooyu yiwa ci yam mooy bu ci nekk nag lan ngay seet la wér ngay seet moo tax mu ne man na ala ma saxa tastaqimi yow nag moom nanga nga làmboo na nga takkoo la nga xam ne nag moo wér lu ñu mën a wute wute wute wute hein wal xulfu aadatuhum wala ziman na ala ma sahata staqimi yow xoolal li nga xam ne moo wér boo ko defee tas taqimi di nga coow wooral di nga tegu ci yoon moo taxit walillahi alhamdu wal minna hmm? ñun ci loolu lañ ne ñun waaw insha allah ma nazalu ha nal ha nulazimu ala ma saha fanastaqim insha allahu taala ah loolu la loolu nag moo tax ci lañ la doon waxe moo tax euh, côté bii xam nga ci jamono jooju ci jamono jooju gars yi dañ doon wax ne euh, Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwanul mannaan leeraloon nañ bu baax kanaba yi kàcc yi ak wax yu amul yi doon wax yii nga xam ne dañ koy nettali ci téere yi la ne mais est-ce que imam at-Tabari lool moom defi loolu leeraloon nañ ko duñ sax ñëwaat ak imam al al al al-Hafiz Ibn Kathir al-Bidaya wa an moo la man lii may wax nii yëpp wér na est-ce que moo la ko wax day doxal xam nga loon lañ la waxoon jamono yooyu gaa yoo xam ne maîtriser wuñ dara ci ilmul jarh wa ta'dil maîtriser wuñ affaire hadith ñoom bu buñ indee seeni càlla la ku xam di nga xam ne lii wér naan wérul lii lu ñu mën a sukkandiku la wala mënuñ ci sukkandiku mais yow bu dee ne yooyu xamoo ci aslëf di xool li nga xam ne mooy li ex extraordinaire kese di xool li extraordinaire kesi mooy di nga yàgga nettali yoo xam ne moom nga teg ne lii de mooy mooy li xew alors ko dara xewu ci du dëgg waaw aka bari kam gàmmukat ñaata gàmmukat li ñuy nettali dara amu ci te rek dara yóbbawuleen ko lu dul ñàkk rigueur waaw ñàkk rigueur kese la parce que amuñu benn rigueur wala sax rien que xam-xam xam-xamu xaalis ci boppam moo nekk am mystère ci ñoom xamuñu ko ñoo xam ne buñ gisee rijaal yi nekk góor ñi nekk ci sanad yi dafa mel ni ay chinois ñeen di làkk ay mandarin xamuñu ci mais dañ koy sute sax dañ koy sute duñ ko sax liir buñ ñëwee daal bay liir lenn mooy saxaaba ba ñu wax la xool walla daal fa waxtaan fa nettali ba commencé ndax wér naa wérul da seen yoon newu ci mais il cherche li nga xam ne mooy l'extraordinaire mooy li ñuy wër mooy lu extraordinaire loolu la ñuy seet ñoo tax it nettali yi daanaka dara du ci ah, bu ñu defee loolu loolu waxoon nañ ko yàggoon nañ ci jamono jooju Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mi ah radiyallahu taala anhu ah, moom gaa yi dañu ne mooy xusaas yi te riwaaye yooyu wéruñ gisoon nañ leen leeraloon nañ ne ñi naan am ay saxaaba yoo xam ne bokk nañ ci ñi faat Seydina Usmaan hada qawlu kadib te waxoon nañ la leeraloon nañ la lu tax neewuñ rek qawlu kadib mu jeex leeraloon nañ la ko boo bëggee lu ci gën a leeraat gën a rafraîchiraat sa mémoire demal ci tarjama Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanul mannaan boo demee foofu di nga boo demee foofu di nga fa fekk li nga xamante ni moom lañ defoon moo tax duñ fi nekk di ko defaat ñu naan moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko faat bokkoon na ci kuréel ci bokkoon na ci kuréel bi nga xam ne léegi kooku mooy ñu ñu doon wax loolu mais moom ci la ñu naan moom ci la woon bokkoon na ci groupe bi nga xam ne groupe yi nga xam ne ñoo ñëwoon hein faat ne leen faat Seydina kii euh, euh, Seydina Ousmane moom ci la woon bokk na sax ki nga xamante ne nii keroog hein ki nga xamante ne nii keroog dañoo téye moom téye na ci sikkimu Seydina Ousmane xëcc ko bam naan ko téye nga ci sikkim boo xam ne bu sa baay ormaaloon la lu kullu hada kadib loolu lépp ay kàcc la xam nga gars yi dafa am benn affaire mooy këne euh, ñii xam nga dafa am ay kuréel yoo xam ne tuddoon nañ leen yàgg nañ leen a tudd muy dafa am ñoo xam ne moom la ñuy woowe siit yi xam nga siit yi loolu moom foog naa ñoom ngeen gën a xam siit yi ak seen mais daanaka léegi bu ñuy wax mooy mi bi ci gën a graw mooy les duodécimains yi ne Iran ak yooyu te ñoo commencé di am Sénégal ak yooyu euh, ñooñu am nañ ñuy kuréelu bi yàq bu yées te bon mu am beneen kuréel boo xam ne ñoom ci côté dañ naan ñoom ci waa ahlu sunna lañ bokk muy nawaasib bi muy naasiba yi ñoom moom ñoom it ñu yées lañu siit yi ginuñ leen a garaaw ndax ñoom nan lañ def ñoom dañu gis euh, ni ñu def dañu ne bon dañuy dañu contre Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa moo tax façon xeetu ŋàññ bu nekk dañ ko koy ŋàññ ak li yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ci ay ngëneelam yépp ak koo xamante ne moom bëgg ko gëm yàlla la bañ ko ak naafiq la teewul gaa yi nga gis lu nekk ñu yàq ko ci deram waaw neex nee nañ dañuy jàppale waa boor bi yenn saxaaba yi contre Seydina Ali ñu koy ŋàññ ñooñu it kenn gënu leen yées waaw kenn gënu leen yées léegi xam nga euh, problème bi dafa commencé bi ñu faatee Seydina Ousmane comme niñ ko gise woon bi ñu faatee Seydina Ousmane radiyallahu anhu gisoon nañ kuréel yi jógoon am ci saxaaba yi ñoo xamante ne nii dañu ne euh, Seydina Ousmane dañ koo faat ci tooñ li ñuy def mooy il faut ñu jëlal ko revanche mooy ñi ko faat pas revanche mais ñi ko faat suñu borom nee na nañ leen faat ñu jaayanteeg Seydina Ali ba pare radiyallahu anhu ñu ne ko nag il faut nu mu gën a gaawe nag nga teg loxo ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Ousmane ñu daal di koy exécuter ñu daal di leen gisoon nañ jamono jooju Seydina Ali da leen noonu mais loolu day jafe parce que jamono jii ñu nekk gaa yi nga xamante ne nii. ñoom ñoo leen faat dañoo bari jóge ñii jóge Misr ñii jóge Basra ñii jóge fu nekk ni ñu baree ñooñu ba pare niñ encerclé woon Médina bari fa ba da yow ba ñëw Médina faat suñu xalifa xalifa jullit ñépp tamaluñ ci dara yaakaar ngeen ne ñooñu mën nañ leen jàpp ñoom ñépp di leen faat ak jamono jii nga xam ne tension yi ni mu rëy mais ñooñu man Seydina Ali ne dañ leen di faat kay mais nag c'est pas le moment nag ndax trouble lañ ne te ñooñu boo leen naroon a jàpp kan moo leen di jàpp sax ana ñan ñoo pare ngir jàpp mbooloo mu tolloonu ba di leen exécuter Seydina Ali ne woon nañ xaar ñeneen ñi ne ko ñun duñu xaar ba moo indi woon euh, xareb Jamal affrontement de Jamal ak Siffin ca gannaaw ba yooyu yépp a ko indi woon ca gannaaw Siffin nag ak Jamal léegi ginnaaw loolu hein Euh, gaa yi nag te lañ commencé mere Seydina Ali mooy ñi nga xam ne lool lool pas saxaaba yi parce que saxaaba yi radiyallahu ñoom dañ ne woon ñun mooy ña ci newoon dañ ne woon ñun dañuy jëli ñooñu ak ay doole Irak ñu jàppale ñu ngir ñu ñëw jàpp ñooñu léegi nag euh, comme que Seydina Ali radiyallahu anhu ci loolu parce que dafa xamoon ne fitna rek lay indiwaat nañ bàyyi ba mbir yi dal ba ñu amaat stabilité gaa yooyu yépp ñu jàpp leen teg leen li nga xam ne moom la suñu borom wax mooy ñu faat leen waaw léegi nag comme comme d'accord woon ci lool ñi jàppale ñële wala ñi nga xam ne dañu jàpp ne non non non lii lañu waroon a def ah, ñu mujj ñenn ñi ah après at après ñoom naa Ali la lañ ko tuumaal ne moom sax. dafa complot gaa yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fexe rey lu Seydina Usman ibn Affan xam nga loolu xaaral xawlu kadib googu fan nga ko mës a déggee. nan la nekk loolu nan la xelloo te Seydina Ali radiyallahu keroog gis nañ Seydina Usman ibn Affan bi ñu encercler këram mais Seydina Ali radiyallahu moom ci boppam ñëw na ngir défendre ko yónni na doomam al yónni doomam al ñoom ñépp ñu ñu daldi. armé wu jusqu'aux dents ngir dem défendre ko nekk buntu kër Seydina Usman buntu néegam ñoom Seydina Abdallah ibn Zubayri Abu Hurayra ci boppam nee na agsi naa Seydina Usman man ñëw naa ngir défendre ko ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ansaar yeeg ñoom ñépp ne ñun ñi jàppaloon yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ansaarullah boo bëggee waa ansaar rasuul yi ñu doonaat ko jàppale la daal di faagaagal songu gaa yi Seydina Usmaan ne gaa yo yéen ñeen ñépp ña fa ñëw ñépp ah bu dee ne di ngeen ma déggal tamay tamay dégg di ma topp mooy man bu ma kenn défendre parce que xam na yonent ma alei saatu salaam ak ko waxoon noo xamu ko woon ni muy faatoo xamal ko woon ni muy faatoo keroog bi ñu doon gis xadiis bi nga xam ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari moo ne damaa jàpp génn sama kër ne tey moom damay ànd ak yonent ma alei saatu salaam mooy di ko liggéeyal tey moom journée bi moom laay àndal moom laay taxawloo nee na mu dem ñu ne ko yonent ba lay saa ñoo ñu jàkka ji ñu ne ma génn na jaar na le fekk mu dem ci tool bi ne woon benn tool bu ne woon foofu nee na ma dem bi ma yonent ma ne saa nekk ci biir ma ñëw taxaw yëg lu mu ne kan ma ne ko abu mu abdallah ibn qais waaw nee na après ma ne ma ñëw taxaw ca buntu tool ba ma jekk rek am ku yëngal bunt bi muy kan fekk yonent mi alayhi salaam dafa kii jàpp ba pare toog ci teen bi yoor tànk yi jël tànk yi xëcc yéer euh, euh, làmbaayu suufam isaar bi tànk yi di nekk ci biir ndox mi mu jekki biñ toogee am ku yëglu mu ne Seydina Abu Muusa ne kokkan la ne kokkan la mu ne ko man la Abu Bakr mu ne ko ala rislik taxawal mu taxaw ba Seydina kii ñëw mu man ma yëgal la yonent ma yëglul la yonent bi alayhi salaam mu ñëw yonent bi alayhi salaam nekk mu ne ko Abu Bakr mooy moo yëglu mu ne ko nee ko mu ñëw permettre ko mu dugg te nga bégal ko aljana nee na Seydina Abu Bakr ñëw toog ci côté yonent bi alayhi salaam def ni mu def yëkkati tànk eh, xëcc isaaram yor tànk yi ci biir ndox mi comme ni ko yonent ma alayhi salaam defe nee na ma toog tuuti sëy am ku yëngalaat bunt bi ma ne ko kan la mu ne ma man a Umar ma ne ko ala risli ka taxawal tuuti ma laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma ma ne ko Umar ibn al-Khattab mu ne ma may ko mu ñëw te nga bëggal ko aljana nee na moom mu ñëw def toog ci beneen côté bi def ni yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Siddiq def radiyallahu anhu xëcc isaaram yor ay tànkam ci ndox mi nee na bi ñu toogee noonu rek am kenn ku yëngalaat bunt bi. ma ne ko ala rislika taxawal ma ne ko kooku kan la mu ne ma man la Usmaan ibn Affaan ma ne ko ala rislika taxawal ma dem laaj yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko bëggal ko aljana ci musiba koo xam ne dina ko dal te gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu waxoon na ne ko ne buur yàlla dina la solal benn yére benn xamis boo xamante ne nii naafiq yi dinañ ñëw ngir bëgg koo summi ci yow bu ñu ko naree dindi naka bañ te mooy buur yàlla dina la def nga nekk sama xalifa ay naafiq yu jóge fële ñëw bëgg nag nga nga bëgg laa destituer bu boobaa na nga te gis nañ keroog ngay génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi ñaari saxaabaam yi ñu koy wax ne ko ñëwal fekk dafa woor ñëwal nga dog ci ñun tey moom xam na li ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon laata muy génn àddina que fii lay mujjee moom xam na ne bëggoon ko ci musiba bu koy dal mooy loolu kon xam na ne ñii buñ ma défendre yi est-ce que ñii li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ñooy fexe ba du am mooy dañ may faat waa Lamsaar taxaw ne dañ may défendre Seydina Hasan ak Husayn taxaw Seydina uh, uh, Abdallah ibn Zubayr ñooñu ñëpp taxaw ñoom Seydina Abu Hurayra ak saxaaba yi mais est-ce que ñooñ man nañoo tax ba li yàlla dogal ci man du am mënuñu ko te man xam naa ne loolooy xew léegi yonent bi saa saam dañ ay naafeq ñëw bëgg koo dindi ci yow léegi kan moo mën a taxaw ne Seydina Muhammad ibn Abu Bakr ab naafeq la wal iyaazu billah Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy taxaw ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moom ki mu yar moo mujj doon loolu te Seydina Ali ibn Abi Taalib attention bu doon ne mooy xam nga liy wane liy wane ne ka ka daal ka non ka. képp non non yi dafa dafa dafa nekk xam nga kàcc moom kàcc moom bu xawoon a cohérence sax te manula cohérence sax mu xaw a tane mais mooy benn yow Seydina Ali radiyallahu anhu gaa bi ñëwee ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom Seydina Talha ñooñu ah ne ko léegi mooy yow yaay xalifam nee nag Seydina Usman fokk ñu jàpp ñu ko faat naka la Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu mi Seydina Ali yaral boppam bokk ci ñooñu. te moom minimum kooku ñoom ñoo ñu di wax du xam nañ ko non Seyna Zubayr xamu Seyna Talha mi nga xam ne ah ibnu Ubaydillah xamu ko woon mais Sayyidatu Aisha mi nga xam ne àndoon na ci ñi nga xam ne dañ ne dañuy dañuy jàpp ñi nga xamante ne nii ñoo faat Sayyidna Usman ñu teg leen peine de bi suñu borom wax moom bu xamoon ne rakkam mii ci la bu doon ne rakkam ci la. Hmm? bu doon ne rakkam ci la du ne hé nañ ko ci boole parce que moo rey kon dinañ dem di uti doole feneen ngir ñu jàpp ñooñu bu doon moom ci la mooy xoolal ma eh, Seydina Ali ibn Abi Talib mi nekk xalifa bu nee ne ñeneen ñi mënuñ leen a jàpp mais ki nga xam ne moo ko yaral boppam bu dee moom moo leen diriger woon kooku mënu koo jàpp moom moo tax xoolal xoolal xoolal xoolal kàcc yooyu ni mu leere yuy wane ne loolu du dëgg léegi ni ko trouvé ci téere yi ma wax mais utal ma càllale bu wér amul ay kad ay kaddaab ay waddaa ay matruukiin ay ay majhuuliin ñooy nettali affaire ñu koy dugal ci histoire gars yi di ko nettali naan nii wala kullu hada kadib Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la nekk xalifa ah biñ faatee Seydina Ali euh, Seydina Ousmane radiyallahu anhu mais kan la defoon gouverneur Égypte Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mii la defoon euh, gouverneur Égypte yaakaar nga ne bu doon moom bokk na ci ñi rey Seyna Ali Seyna Ousmane Seyna Ali dina jël kooku di ko def gouverneur parce que xanaa doo ma ne bokk xanaa nag nit nag nit nit amul benn jullit à part nawaasib yi naasiba yi nga xam ne ñoom dañu ne ñun moom saxaaba yële lañ àndal léegi di dugg Seyna Ali léegi xanaa kay kenn taxawul di tuumaal Seyna Ali radiyallahu anhu naan day day day day couvrir benn nit day couvrir koo xam ne doom jiit lim la parce que moo koy yar ñuy waxati mu koy defal mooy ku rey mu xam ne moo rey mu téye ko di ko non seulement defu ko dara ndax mooy xalifa manoon na ci dara après xanaa moom bu manul ci ñeneen ñi kii moom war na koo manal dara te kat gars ay étranger mooy gars yi jóge mooy du ñu ay médinois ñi faat Seydina Ousmane Misra lañ jóge mooy du saxaaba yi dëkk du waa Lamsaar du saxaaba yi ne ma Médina gis nañ fi ñu jóge ñii Égypte ñii jóge ay ay ay Irak ñii jóge fu nekk mais naka la kii ñu naan kilifa la woon ci ñoom Seydina Ali xam loolu nekk xalifa mais bu ko Seydina Ali xamul mais ñaari doomam yi xamuñu ko ñaari doomam ya fa woon Seydina al Hasan ak Seydina al Husayn ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina az-Zubayr ibn al Awwam ak ñooñu xamuñu woon ne kii nii ci bu doon loolu dëgg la te boobaa du ñu wax ne ah sama baay kat suñu rakk bii suñu di Muhammad ibn Abi Bakr kat ci la woon bu ko defee ñu teg ko pen même buñ ko tegul mais dina ko def gouverneur après moo tax kullu hada kadhib bi mu newee nag mais ay rumeur loo ñu wax naan moom ci la gaay di kàcc <laughs> hein ndax ndax nawaasib yi lenn lañ bëggoon mooy yarhamukallah mooy ñoom dañoo bëgg parce que buñ nee Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ci la kan lañ bëgg a mooy Seydina Ali parce que dañ naan Ali yu ko yar de façon moo ko yar ñun moom parce que nawaasi bi nawaasi bi yarhamukallah ñoom d'accord nañu Seydina mooy Seydina Abu Bakar moom dañ koo fonk teg ko ci kaw Seydina Umar noonu Seydina Usman noonu mais Seydina Ali lañuy dugg mais léegi mooy ñoom doomu Seydina Abu Bakar nag dañ naan non moom parce que baayam yar ko yow waa sànq wax nga fi ne gis nga heure bi mu génn àddina bii baayam di génn àddina moom amul trois ans ki ko yar nag kon problème bi yépp ci moom la. te dañoo bëgg entre temps foofu ñu ne Seydina Ali radiyallahu anhu léegi nag mooy sax li ñu naan moom ci commanditaire yi la mooy moo yebal gaa yi. li koy wane mooy ne mooy doomam ji nii nga xam ne doomu jiit léem la ah moo ko yaral boppam moom ci la woon mais kullu hada kadib walillahi alhamdu wal ma yooyu leer na ah amul dara sax yow da boo tëddoon ba xaaji guddi guddi guddi di say fukki gént sax ñu nettali la yooyu war ngaa xam ne loolu noonu demewul noonu allahumma nag ba riwaayé yi nga xam ne ñoo koy wax nekk riwaayatu kadiba yoo xamante ne riwaayé makzuba yoo xam ne ay kàcc la yoo xamante ne fomentée de toutes pièces ah walillahi alhamdu wal minna Seydina Ali kon kàcc yooyu ñu doon wax ngir atem Seydina Ali la naan moom ci la parce que moo ko yar moom mii moo leen moo jiite woon moo leen jiite woon moo kii ta gis nga nettali yooyu ngox na ci benn affaire même sa xatta yenn imaam yi waxuma bu ma la nee imaam nag wax naa la waxuma la imaamu mbedd ah wala imaamu jàkk yi ñu xam imaam yu boroom xam-xam yu mag yi am na ci ñoo xam ne sax ñenn ñoo xam ne ñoom nettali yooyu comme ko dañ koo tàmm di ko nettali dañuy dem ba ñuy dugg ci yenn yi di wax yenn yi di ko reprendre ci ñooñu ta mooy njort rafet giñ mën a am ci ñoom mooy du loo xam ne ñoom ñoo ko tey mooy ne mbir mi rek dafa nekk loo xam ne dafa dañ koo tàmm tàmm ba ñëw wala sax ñu dem ba affaire boobu man na polluer jàpp nga nit jàpp ne nii nii amaana boo amaana am na part de vérité bu ci am mais benn part de vérité la ciy amul. ba moo tax am kenn ko doon wax naan euh, alqaasim ibn Muhammad mi ñu la doon xam nga moom mii mooy bàyyi alqaasim bokkoon ci fuqaha as yi yi nga xam ne yu mag yi yu Medina yi nga xam ne sayyidatu Aisha moo ko yar moom alqaasim ah ibnu Muhammad di doomu Muhammad ibn Abi Bakr bii moo ba nga dégg kenn ku màgg ndey sa ci boroom xam-xamu xadiis yi mu naan mooy euh, mu naan kii euh, par exemple moom moo gën bàyyi mais loolu xam nga loolu nan la mën a nekk. Al-Qasim ibn Muhammad nan la mën a jën baayam di Muhammad ibn Abi Bakr bi nga xam ne saxaaba la mooy loolu loolu mooy njuum déggu rëy tarxiis bu rëy rëy la te dara nag yóbbuwu ko lu dul lan leen nen parce que mooy moom en fait boroom xam-xam boobu parce que dafa bind ci wàllu tarjama yeeg te tamit mooy bind na tamit ci wàllu siira ba pare tout mooy mais moom ay riwaayam du riwaaya yoo xam ne da leen a segg mooy comme riwaay yi ñuy def rek bi indi waa événement sàngam ñu xewee ñu indi riwaaye yiñ ci wax ay wa di indi yoo xam ne matrukuuna yee fa nekk ak gaa yooyu ay Sayf ibn Umar ay yoo xam ne ci ay imaamul Waaqidi la jaar ak ay yoo xamante ne nii ay majhuluun ay majaahil ñoom yooyu lañ ay indi ah léegi mooy booy indi lool kay di ko lim mooy après booy def conclusion sax booy wax conclusion sax doo ko tey da dem ba jàpp ne lii loolu alors que moo tax affaire bi il faut li al imaam ibn abd al imaam Abu Bakr ibn al Arabi doon affaire yi il faut mu leer naññ ñu teg ko fu leer waaw yii nii ay siira amul ay siira nii nañ bàyyi parce que képp bu ko wax loolu yi dina dem ba moom mu mujj bu accès ci yu mel nii bëgg a wax wax nit ñi ne leen yéey c'est ñii nii seen yi dëgërul mais dëgërul kon lan moo taxoon tout nga ñu koy nettalil tout doo ñu defal benn mise point que lii dëgërul wala yii nii jarul sukkandikoo te waxu yonent dundug yonent bi alayhi salaam la. kon nag loolu minal kadib ah loolu minal kadib bi nga xam ne al wa bi nga xam ne al bayyin leer na naññe. Seydina euh, Ali bi mu nee xalifa moom la defoon fi nga xamante ne nii gouverneur u Misr la ko yónni mu daal di fay nekk fi nga xamante ne nii mooy gouverneur u Ah, moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu taala anhuma léegi nag moom nag foofa la gaañoo parce que waa Sham xam nga waa Sham ñoom dañu ne woon fokk ñu jël re fokk ñu jàpp ñu faat Seydina Ali non Seydina Usman faat leen Seydina Ali ne woon non ba mu amoon ay fitna ay suuf fii nag yooyu après ñoom. dañu ne ñoom dañuy def benn armée ngir dem Égypte gaay yu jàppaleen gaay yi nga xam ne ñoo bokk ci euh, faat Seydina Ousmane xam nañ ne mooy gàndum troupe ci ñooñu Égypte la jógoon ñenn ay ay ay Basra ñu ñu créé gàndum armée nag ne nañ dem Égypte waaw ngir jàpp gaay bañ demee ah boo nee gouverneur ñu nar a ñëw dal dëkk bi noonu dañ ko défendre muy défendre dëkk ba moom foofu lañ ko faate fa lañu ko faate moom seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu taala anhu wa arda foofu lañu ko foofu la génne àddina ba mu génnee àddina nag seydina euh, euh, kii bi ñu ko faatee seydina Aïsha sayyidatu Aïsha bi ko xabaar bi dikkalee que rey nañ Muhammad ibn Abi Bakr mbir mi daf ko attristé teg ko njàqare gu màgg màgg màgg màgg waaw njàqare gu màgg màgg màgg yow foog nga ne Sayyidatu Aïsha bu doon ne li ñu doon sànk ak fi mu tegoon Seydina Ousmane même bu doon frère ma ko faat nga foog ne dina toog xam ne frère ma faat Seydina Ousmane mu toog di di di di di di mujaamala moom ba moom bi mu génnee àddina frère bi mu njàq njàq gu mag jël ay doomam jël ay doomam daal di leen daal di leen yaral boppam muy Seydina jël doomam di daal Qaasim daal di koy yar def ci moom li ne ci moom ba mu bokk ci fuqaha as-sab'a yi moom Sayyidatu Aïsha moo ko yor te gis ngir waaye yi ñu gisoon Sayyidatu yoo xam ne ci al-Qaasim Abdurrahman ibn al-Qaasim ko imaam Nisaam naan fa haddathani parce que sëriñu ñoom la ñoom imaam Nisaam ñoom imaam Maalik ñoom moom Abdurrahman ibn al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu nga gis muy jële ci sayyidatu Aïsha an ah, mu Abdurrahman di jële ci baayam ci alqaasim alqaasim jële ci tantam di di bàjjanam bokk sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a wér mook Urwa ibn Zubayr ci ñi jële ci sayyidatu Aïsha muy alqaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr ak ki nga xam ne mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam di doom ci Asma bint Abi Bakr as-Siddiq kon sayyidina ah Muhammad ibn Abi Bakr kon noonu la génn àddina fa nga xam ne mooy Misra fan ci la 38 ah après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la génn àddina après nag mooy ci xilaafa Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moom la nekkaloon gouverneur moo ko defoon gouverneur Misra ñu faat ko foofule kon noonu la génn àddina moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ibn abi quhaafata radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum xam naa tey insha allah dañuy yem ni bii di ñëw nag bon li gën a kii mooy bii di ñëw ñu def ci li jëm ci wàllu aqiiqa voilà bii di ñëw ñu def ci li jëm ci wàllu Euh, ahkaamul mawludi après ñu door a continuer ci Zul Xulayfa nan la yonent mi salaam ban façon armal ak lan fa xew ak guddi googu nga fa fanaan am na lu fa xew loolu lépp insha allahu taala ñu daal di koy gis ci jataay bii di ñëw wallahu taala alam